bari malaayka yi ne kaw suuf kat danaa ci wàcce koo xam ne moo may wuutu malaayka yi xam nañ ne malaaka yàggoon na ci kaw suuf am na malaakay suuf daañu nekk li mbiri Haaroot ak Maaroot daañu nekk li mbir yu yàgg yoo xam ne ay malaayka daana ñëw ci kaw suuf di àtteeg yu nekk booba kon ci lañ doxe ba ci su moo taxoon ñu xam mbirum doomu aadama ñu ne suñu borom kaw suuf si boo fi indee koo xam ne daf fiy génne sobe di fi tuur deret di fi sàcc di fi moy daf tubaab di wax profane maanaam dafay salte dafay yàq ak suuf si daal nun ñi nga xam ne nooy malaaka nga xam ne sàbbaal la rek ak màggal la moom la ñuy dundee moom la ñuy lekk moom naan noo fu nga fa war a yóbbu nga xam ne suuf si day dëkkee sell ba faw bi nga xamee ne wax nañu loolu suñu borom ne leen xam naa lu ngeen xamul ngir wan leen nag ne ñoom taxuñ ñu bind soof si mu laaj leen wan leen gën wan leen kuur wan leen kadir wan ne lépp lu ñuy jëfandikoo ci kaw suuf xamuñu ca dara suñ borom ne ne woon naa leen xam ne ngeen xamul laaj aadama lii lu mu lii day gën la luñ koy doyee dañ ciy soob dugub luñ koy lii ci des nag mu ne lii de kuur la moom lañ koy dëbbee lii de ba mboolem yi ñuy jëfandikoo ci kaw suuf nga xam ne suñ borom li mu denc ci biir suuf lépp bu dul woon doomu aadama xekkam ji du génn nga xam ne suuf si lépp lu doomu aadama war a aajowoo ba ba saa taxaw mu ngi ci biir kenn xalaatul woon ne essence a ci. wala mercure ngi ci wala benn miin bu mu doon ci li doomu aadama yi soxlawoo ak garab yi ñuy fajoo buñ mu xam ne dafa mel ne bato boo xam ne dafa déqee fii jëm Indochine nga xam ne prévoir nañ nit ñi ci nekk ñaata ciy juddu ñaata ciy feebar xam feebar yépp feebar bu ne ñu fab la koy faj def ci biir bato bi fab mboolem luy xeetu ñam guuy nit nekk su nekk ñam gën a bëgg ñu def ko ci la nga xam ne mooy faj tànk ak sedd lépp ba nga xam ne waxtu wa mu war a teer ca fa mu jëm dana teer te fekk dara du sooxe dara du manqué lépp day sotti suñu borom xamal malaayika yi kon ne leen xikkam bi tax ma bind suuf ak ñi ma fi war a wàcce xamu leen ko wan naa leen ko mu di aadama aadama daal di nekk nag seen professeur ñu sampal ko siis mu toog ca di leen jàngal ci mbiri adduna di leen jàngal ci rawxaan yi mbiri adduna di leen jàngal sekkare ba nga xam ne moo nekk seen sang jóg dem bis nag la tàmbali xam-xam ak jëf ak jaamu yàlla ñoom ñett ñoo juddoondoo ndax aadama yonent la aadama moo daan bay moo daan góob moo daan yett moo daan def loolu lépp moo daan àtte ay doomam moo yoroon këram ak yonent la boo xam ne day xamle yàlla mooy gëstu ci suuf si itam li ci nekk di xam bu ëllëgee si biir na mu koy jëfee ak naka la koy jàngale ay doomam nga xam ne kon bis boobu la sëriñ ak taalibe yi tàmbali ndax sëriñ bi jiitu kon mooy aadama taalibe yi jiitu ñooy malaayka yooyu mu doon jàngal nga xam ne kon aadama mooy professeur bi mooy yonant bi kon ñett ñi juddoondoo war a ànd di dox ba ba saa taxaw waxtu woo xam ne rawante nañu rek yàq-yàqu am mooy bu xam-xam demee te jikko yu rafet demul yàqu-yàqu am boo xamee ne xam-xam jëf itam jiitu na xam-xam yàqu-yàqu daal di am tubaab bi sax nee ñu science sans conscience n'est que ruine de l'âme nit ku bari xam-xam bu mu ëpp te amul xol bu set amul yéene ji rafet mën naa tukkal adduna rawatina ci jamono jii nu nekk nga gis ne nag kon bi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala rëdd na adduna indi fi xalifatoom alal ardi xam ne moo wut suñu borom tabaraka wa suuf xalifatullahi fil ardi doomu aadama nekk maanaam position boo xam ne moo nekk ci digg bi malaaka doomu aadama baaxi na xam ne malaaka xelum kese la du leneen amul matière nekku ca baaxi na matière la ne ne doomu aadama waaye amul xel doomu aadama nag suñu borom sàkkal ko xel def ko muy matière xamal ko bànneex def ko itam lu ci biiram loo xam ne moom lañ tuddee ruux ruux nag waxuma ar ruux al xayawaan yi wala ar ruux al bayni yi damaa wax ar ar nafsu naatiqa mooy maanaam esprit bi nga xam ne moo yiw ngir yenu responsabilité diine moo yiw ngir xam yàlla moo yiw ngir mën a lëndëmi xel yi mu xotti ci yoon woo xam ne ci lay jaar ba dem ci boromam xam ne itam bi nga xamee ne suñu borom comme indi na doomu aadama muy lu jaxasoo ay mbir yu bari jaxasoo ci biiram mu ci jaxasoo boobu mu jaxasoo maanaam lu complexe mu mboolem lu mu bindoon mu sàkk ci échantillon def ko ci biir doomu aadama nga xam ne ku fi dee lim dana gudd waaye lu muy rekk ci ne doomu aadama yàlla daf koo def muy koo xam ne dafa am loolu lépp nag te sottiwul sotti gi mooy lan dafa war a jàng war a yaru war nañ war na am ku ko yar war na am ku ko xamal ba noppi itam war na jëf yooyu yëpp war ci moom nag kon doomu aadama kon lu doy waar la lu doy waar la loo xam ne kon amul beneen mbindeef boo xam ne man naa wuutu place doomu aadama te doomu adama am na place yu bari yoo xam ne mën na leen a wuutu ndax doomu aadama bi nga xamee ne suñu borom dafa fab loo xam ne lii moom malaayika yi ñoo ko bokkee ñoo ko bokkee mu def ko ci moom fab itam loo xam ne moom bàyyi ma yi ba raw malaaka ci xam-xam mën na dem ba féete kaw malaaka gën koo jege yàlla waaye itam man na dellu gannaaw fekk si geneen wet gi nga xam ne mooy wetu màdd ba gën a suufe do bàyyi nañu moo tax suñu borom ne in humu illa kalam aabi bal humu adallu sabilan bi nga xamee ne suñu borom bind ne noonu doomu aadama nag ko ci kaw suuf ni ma waxoon ne dafa ñëw fi ngir jàng te tari muy sas wu rëy kon mu xam boromam loo xam ne amul kumpa man na teewandoo ci bokk na ci melo yu bari yoo xam ne mënees ko misaal waaye duñ mu dal di tawat dal di feebar mu mel ne jëmm joo xam ne dañ ko dugal ci tabax boo xam ne amul palanteer amul bunt nga xam ne bu jant bi fenkee du ko yëg bu sooyee du ko yëg du gis benn ceeñeer lépp lëndëm la guddeeg bëccëg wu ko naka noonu la ruu mel bi mu duggee ci yaram xamatul dara ci boromam xamatul dara ci démb fam jaaroon xamul dara ci ëllëg liy bëgg a ñëw bi nga xamee ne roo nit ki ñu tëj kaso bu fekkee ne bëgg nañ tuuti ci leer kël ko mooy nañu taj ci tabax bi pokk pokk boo xam ne ceeñeer jant bi dana ci mën a jaar naka noonu mooy iman ci nga xam ne moom la ab yonent di indi doomu aadama bu fekkee ne nag iman jooju doomu aadama bi topp na ko yé sharia digle yëpp mu def ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga digalee mu jaaree ko day dem ba nga xam ne dañ mel ne dañoo toj tabax bépp mu taxaw ci bitti nga xam ne day jàll lépp lépp dootu am kumpa loolu balay dee ci diggante bi balay dee la cay àgg loolu moo tax nga xam ne doomu aadama kon suñu boroom daf ko teg ci digg bi mu am ñaari pegg ñoo xam ne benn bu ci nekk mën na mën na fekk benn bu ci nekk mu def ko nag mu aju ci coobareel boppam waaye ginnaaw coobareel yàlla ndax coobareel suñu borom tabaraka wa taala moom mënee su ko misaal ci waxi doomu aadama ci làmmiñ ndax waaye buñ ne doomu adama dafay daal indi rek muskilaat yu bari yoo xam ne yu yàgg yàgg lañ yàgg di ko werante ulama yi ci diggante ndax doomu aadama moo mënal boppam am na liberté maanaam boo xam ne li li muy def moo koy def ci bànneex boppam wala amul benn liberté suñu borom a koy forcer moo koy def loolu li muy def loolu waru ci woon sax jaar ndax day laaj ma dindi sikk yi ci nekk ndax day dal di yëngal ay sikk te ku ak li nga xam ne moom tax a jóg waaye da ngay daal di xam ne rek suñu borom tabaraka wa taala amul tey ak ëllëg ak démb lépp a too teewandoo fi moom kon kon mi ngi mel ne bu fekkonte ne doomu aadama ba mu leen bindee dund nañ li ñu war a dund ci àdduna fa ñu war a ba saa taxaw mu gisandoo loolu lépp bind ko ci law fi mahfuz nga xam ne kon moo tax ñu naan suñu borom noppi na noppi na ndax xam na ku nekk na forcé wul nag nit ki ne ko doxalee nii ndax jox na ko xel jox ko kàttanu mu jëf di muy jëf ndax nit ki li tax mu dal di xam ne bu layoo ci ne lii ma def suñu borom ma ko dogal ñu yey ko mooy bu jaaree ci tëri bu seenee oto buy ñëw day daw te xam ne ne kat gëm na ne am na at am na at boo xam ne feeg deful du dee te mun la dee mukk te at bi ñëwul comme nag gannaaw moom gëm na loolu ba noppi waaye teewul moom nangu na sabab yi ci bu ko dansé jub si wala intérêt kon du ko mën a dàq ci geneen wet waaye suñu borom comme noonu nga xam ne wëcc na doomu aadama mu ci kattanam ak ci xelam li ko xalaatam jox bu ko xelam joxee ngëm mu gëm liñ ko sant itam benn mu def ko wala mu sàggane ko suñ borom xamoon na jikko yi nit ki ba mu juddoogul ba mu ko bindagul xamoon na ne nii lay def loola noppi gam ca noppi taxul mu forcé ko ci ne ko defal nii daf koy bàyyi nag mu seet waaye lépp lu mu ci def na mënu la def lenn lu dul coobareem boo amoon sa doom demee tam day jaay ceeb ba ak ci jikkoom nga ko xamee ak ki nga xam ne bu demee dana fab ceeb ba indi ko léegi mën nga leen a àtte mën nañ ne noppi nga waaye lépp lu ñu def yow la soob ndax bu la sooboon nga ne leen toog leen du ngeen dem bu leen bu la neexoon itam nga forcé leen waaye forcé woo leen kon mën nañ ne ñoom libre nañ ci li ñu def waaye libre nga ci amul lenn lu ñu def loo xam ne koo def te te neexu la malgré la fii wala mi ngi asamaan wala mu nga fee ndax béréb mënu la ëmb suñu borom ndax suñu moo bind béréb te ba mu bindagul béréb ba na mu nekkee woon la nekkee ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne suñu borom bind na aras te ak kursi yu te ba mu bindagul aras ak kursi yu na mu nekkee woon bi leen bindee ba tey noonu la nekkee kon bu fekkente ne mun loo ne suñu mu ngi si béréb mun loo mu ngi si benn jamono jamono ak béréb doomu aadama mbindeef yee ko yeyoo ne yàlla loolu mooy dana misaal kon teew gi mu teew te doom misaal ak nekkam ci béréb wala nekkam ci jamono lislaam nag bi mu ñëwee baat bi mu njëkk dugal moo di iqra jàngal la wax yonente bi sallallahu mel ne yaa ngi jàmloog moom kon bu fekkente ne yaa ngi def dara bi di natt la ne yàllaa ngi jàmloog yow daf lay wóor ne kon doo jàdd la alkaati moom gën a ragal ci gendarme moom gën a ragal ci lépp kon société bi dana daal di nekk ci jàmm daf lay daal di wóorit ne kon kenn du exploité kenn doo nax kenn jël alalam ndax xam nga ne yàgg-yàgg da koy delloo ndax loo amee nit donte pepp zara la itam yomal xiyaam bala ngay jéggi siraat da nga ko delloo nañu innahu law qutila insaanun fi sabilillahi salaasa marratin summa aasha wa maahu daynun laa yadxulul jannata su fekkoon ne nit dafay jaamu suñu borom di jaar ba ñu rey ko ci jihaad ñu dekkal ko mu dellu bi jihaad ba ñu rey ko ñu dekkal ko ba muy ñetti yoon itam ak màrta boobu muy am ak tuyaaba jooju ñu am lépp bu fekkente ne amee na bor du jéggi siraat mukk wala muy dugg àjjana mukk tafayu ko loolu lépp bu dee waxee ni sëñ Tuubaa waxee ne wa yaqa'u qisas bayna jamma wa bayna qarna ali adlin samma mu wóor la ne ba ci ni ko euh, sëriñ Moustapha lay waxee woon démb bu fekkonte ne benn montagne tooñ na beneen montagne daañu leen taxawal fayu bii ci bii fayu ci bii naka nan kon ki saxoon ay béjjën ki nekk njëkk saxul benn béjjën mu ko bu yama xeamee daañu leen taxawal saxal ki saxalul woon béjjën mu sax béjjën ki saxoon béjjën ñu dindi ay béjjënam kee mbëkk ko na mu ko mbëkkee woon ñu soog leen def ngelaw jëri leen ñu naaw loolu boo ko teewloo ci saxoon lu yàgg-yàgg doo lor kenn doo fab loo moomul doo fekk ne boo boo doonee ab état itam doo exploité beneen état wala nga di ko coloniser teg kon itam doo fab alal ju bari di ko jëmee ci di seeti leneen wacc ñu xiif ci kaw suuf wacc ay jàngoro yu ñu war a faj ci kaw suuf wacc ñu amul fu ñu dëkk wacc ñu amul ñu ñu sol wacc ñu amul lu ñu lekk ñëpp doo leen si wacc jëfe sa alal leneen ndax dafa lay wóor ne alal ji alal suñu borom suñu borom tabaraka wa taala nee na al maalu maali wal axniyaaw bukalaa'i wal fuqaraa'u iyaali fa in baxala bukalaa'i ala iyaali azabtuhum wala ubaali suñu borom nee alal ji sama alal la ñu woomal maa leen dénk li ñu amee way ñàkk ñi sama njaboot lañu ñi ma dénk sama alal buñ ko nay buñ ci nayee ba joxuñu ci sama njaboot bi danaa leen mosal sama mbugal di luutuma leen faale ba faw lu daal ne kon di jiitu ci jàngale l'islam mooy iqra mooy i'mal mooy ifal mooy utruk mooy xul mooy lépp lépp nag na ko def bismi rabbika lazi xalaq ko defoon kon jàmm am ci kaw suuf jàmm am àllaaxira doomu aadama yëpp texe ci àddina texe ci àllaaxira kon kenn du sonn liggéey coono dana wàññiku njàqare dana deñ wóoloon jukkoonte it dana deñ kon loolu lépp dootu am doomu aadama nag wacc ko fi felli yoonu boppam suñu borom bàyyi ko boppam bu ëllëgee mu xisaab ko boroom digle moo di taxdiru dunia li iradatil axirati nanu tabax adduna ngir namm àllaaxira ngir am àllaaxira ëllëg tax dana war tabax adduna suñ borom bindul adduna ngir fo nammul ci adduna it mu ràpp fas yéene mu ràpp dafa bëgg adduna na fi ba keroog ñuy ëpp di taxaj dénd bi kon nag te doomu aadama yi rek ñoo war a tabax adduna waaye nag tabax gi ñuy tabax adduna nañ ko tabax ngir am àllaaxira mooy lan mooy amal li duniyaaka ka annaka laa tamutu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada ni waxe ne na nga na nga jëfal sa adduna ba mel ne ku dul dee mukk mukk mukk nga jëfal sa àllaaxira ba mel ne koo xam ne bu ëllëgee nga dee nan ngay jëfale sa adduna ba xam ne da ngay mel ne ku dul dee mukk mooy da nga fi bàyyi ay taax bàyyi fi ay garab bàyyi fi ay hôpitaux bàyyi fi ay mosquée bàyyi fi ay yooyu nit ñi di ko jëriñoo mu di la fekk sa ci sa bàmmeel tuyaaba ja loolu mooy ngay jëfal ci sa adduna ba mel ne doo dee mukk bu ko defee yaa ngi mel ne kuy dund ba faw di jaamu yàlla ñi di la noteel tuyaaba ja kon mooy ajmal li dunyaaka ka annaka laa tamuutu abadaa wa amal li aaxiratika ka annaka tamuutu xadaa mooy na nga jëfeel sa àllaaxira ba mel ne kuñ ne woon bu ëllëgee kat nga dee mu wër la ne ëllëg nga dee da nga xam ne yow mi jëfuloo dara lu lay jëriñ da ci jéggalu da nga farlu ci tudd yàlla da nga farlu ci jaamu yàlla nun kon na nga xam ne borom njàqare loolu nga xam ne xam na ne ëllëg lay dee ni mu tiite soxlaatu dara ci àdduna bëggatu ci dara sa fàggootu ci dara léegi xelam ñépp ngi ci dee noonu ngay mel kon sa dund gépp bu ko defee kon doo am bàkkaar te da nga bari ay tuyaaba ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ngeen di mën koo fàttaliku dee ndax doomu aadama bu fàttee dee rek dal di bari mébét daal di guddal ay mébétam daal di xeex ci alal daal di xëccoo daal di fàtte boromam daal di mébét fan wu gudde gudde gudd te lora ngi ci biir waroo ngi ci biir ndax nit ki boo xamee ne rek mébétam gudd na sellalam daal di néew ixlaasam daal di néew na bi sallallahu alayhi wasallam kon dafa digle ne doom aadama yi nañu tabax seen adduna bu ñu ci jublu lu dul àllaaxira ndax li ma waxoon ne jëriñ benn jullit wala benn doomu aadama wala benn ndundat bu mu doon tuyaabale ëllëg mën na sabab sa texe te fekk li nga jaamu yàlla lépp yàlla nangu ko loolu doo nga tax nga dem àjjana da ngeen gis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na biñ ko nee ndax lu mel ne sànqaleñ ak picc yooyu ndax yërmande ngi ci mu ne waaw waaw fi kulli zi kabidin rabbin rahmatun lépp lu am res wu tooy rek maanaam lépp luy dund rek yërmande nga ci boo ko yërëmee yàlla yërëm la mooy irhamu man fi lardi yarhamku man fi samaay yërëm leen ñi ci kaw suuf su ki ci asamaan suñu borom yërëm leen loolu moo tax ay misaal yu bëree bëri ci doomu aadama yoo xam ne dañoo nekkoon ci lu neexul yàlla ba am benn bis ñu xett li benn ndundat muy weñ ci nañ bind bindkat ba wala muy def xaj ci nañ misaale jigéen te moom boppam wala muy loowu nga xam ne nees bi daf ko fóon ca waa sulli ko ci nees bi dem teg ko ci wetu taal bi ba mu ximadiku ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bañ nga daayee loola doo nga tax ñu jéggal leen nga xam ne kon adduna bi suñu boroom bëggul mu dañ ko war a dundal ngir na ma alaxira loo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man taraka duniyaahu li axiratihi kii wàcc addunaam ngir alaxira bokkul ci noonu kon nag nun doomu aadama ñun jullit dañoo war a farlu ñoo defar suñu bopp ba melo wa melo yi gën a rafet melo yi gën a mat yi nga xam ne mooy melo yi ku yàlla gërëm nu farlu nag ci jëf fii ngir guru fi jógee itam mu dinu fekk si bu demee tuuti ci kanam daanu wax daane jëf ci bi nuy wax fi Seexul Xadim radiyallahu taala anhu di misaale jëf yi gën ci jëf bi ak xam-xam yi gën ci xam-xam yi daan wax jëf yi gën ci jëf yi daan ci tudd loolu la lislaam kon ci yoon teqalewul diggante julli ak bay wala tabax li maçon wala defar tali wala yeneen yooyu liggéey yépp wala fàggu ak dund loolu lépp lu ci nekk bu ko borom sellalee defar ko def ko rafet moo ki doon julleeyam muy jaamu yàlla wax nañ ko fi démb suñu borom nee na inna lazina amanu wa amilu salihat inna la nudiu ajra man ahsana amalan nee na man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun képp ku jëf jëf ju baax ngay góor ngay jigéen daanu la dundal fii dund gu neex gu sell gu teey te daanu la fay itam fay ga gën a rafet ca fay ya ëllëg kon jëf jëf ju mu doon am na jeexit ci dund gi ñu dund ci àdduna kon nag na nga seet sa jëf la muy jeexital nga wattandiku bu dee lor daañu la fa laaj ëllëg bu dee njëriñ ëllëgee sa njëriñ lay doon dara nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon waxoon nañ ko biig man min amal yadihi am mafuuran lahu képp koo xam ne liggéey nga ba sonn nga wàcc ci ngoon si sa yaram bu métti ndax liggéey noonu nga gonte sonn ngay gonte ñu jéggal la mu ne inna allaha yuhibbul abdal mu'minal muhtarif suñu borom sopp Seydina Omar radiyallahu taala nee na ma sol dalli weñ di dox di sàkku lu ma dundale sama njaboot ba dalli weñ yi xar moo ma gënal may jihaar ci yoonu yàlla ba faatu ca yonente bi sallallahu ci bis mook saaba yi mu daal di laajte ana diw ñu ne ko diw moom mu daal jotatul dara bëccëg gépp daf koy woor guddi gépp daf koy fanaane julli mu ne waaw ku koy jox mu lekk ñu ne ko nun ku koy jox mu naan nun ku koy wadd nun yéen ñëpp yéen a ko gën a jaamu yàlla. sallallahu alayhi wa sallam nee na ci bàkkaar yi bàkkaar boo xam liggéey di sàkku wërsëg rek ko mën a far mënuloo tuub bañ baal la ko sàkku wërsëg ci coono ci sa ñaq ngir yàlla rek mën a tax bàkkaar boobee far. yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis mu toog saxaaba yi wër ko di déglu li muy wax ak ni muy waaree ak ni muy misaalee gis benn xale lu góor boo xam ne dafa gàddu ay goppam maanaam ay jumtuwaay yi liggéeyam ca àll ba di dem saxaaba yi dal di ne wallaay ci kàttan gi ko yàlla jox ni mu nekk xaleel ak ni mu amee doole bu ko defoon ci yoonu yàlla waaye mu nga nee di bay xamuñu day gori wala day yooyu nga xam ne mu ngi fàdd maanaam mu ngi euh, perte daal occasion yu am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi toog di waare mu romb ko di dem sallallahu alayhi wasallam ni leen bu leen wax loolu bu fekkee ne dafay dox di sabab loo xam ne dana tax mu mën a sàmm ngorom ba du yembuwaan kenn du neexal kenn du dox di yalwaan kenn wala muy ñaan wala muy sarfu mu ngi liggéey ci yoonu yàlla bu fekkente ne dafa am am njaboot di dox ngir di sabab lu mu leen liggéey lu mu leen dindale na leen wóor ne mu ngi ci yoonu yàlla mu ngi ci yoonu yàlla bu fekkente ni dafa bañ njabootam laaj ñaani keneen wala ñuy toroxlu wala ñuy ñeetaane mu ngi liggéey ci yoonu yàlla bu fekkente ni itam dafa am ndey ñoo xam ne dañu màggat mënatuñoo liggéey muy fexe loo xam ne lii dana leen ko dimbale na leen wóor ne mu ngi liggéey ci yoonu yàlla bu fekkente nag dafay jëf nag ngir leneen yu dul yii mu ngi si yoonu seytaane naka noonu sallallahu taala alayhi wa sallama nii sëñ Tuubaa def radiallahu taala anhu di sant ay liggéey ñoo xam ne sax ceeb démb baaxoo wuñ ko woon moom la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyee woon saaba yi mboolem secteur yi ak dund gi saaba yi ñu ngi ci doon jëf ca la toll jamono boobu lañ xamoon ci jëf Saad ibn Abi Waqqas mu ngi bokk ci fukk ñi ñu dëggalee àjjana ndax daan yett ay ay flèche maanaam ay ay fett yi ñuy fette di ko jaay Seydina Bilal dafa nekkoon di serviteur yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Salman al Farisi coiffeur li woon dafa daan wat ñu di ko fay. ñu wax Xabbaab ibnu Laratta radiyallahu anhu tëgg la woon boo xam daf daan tëgg Seydina Abdourahmaan ibnu Awf moom itam mu ngi bokkoon ci fukki ñu dëgëre àjjana dafa daan jënd ka jaay ca marché ba naka noonu ñu bari ci muhaajiroon yi ñi nga xam dañoo jóge Màkka ñëw Madina ñëpp amuñu ay tool amuñu fay tool ay gan la ñu ñëw dañu daan jaay ak jënd ci marché bi waa Madina ñoom ñu jëpp ñoom ñu nga ca tool ya amoon nañu ay suuf ay tàndarmaak yooyu Seydina Salman al moom itam mi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne salmaanu minna ahlal bayt salmaan mu ngi bokk ci ñun ahlal bayt nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moom itam coiffeur la woon xon naa ko sax mu ne Seydina Umar na danaa gis waay di koy yéem waaye bu ma laajtee ndax am na liggéey ñu ne ma amul métier liggéeyam dara rek mu daal di ñàkk solo ci man dana daan wax bu gisee nit dana laaj ndax am na métier mu ngi liggéey wala déet bu ñu ko nee rek nee na daal mu daal di rot ci bëtam limaam Abu Hanifa radiallahu taala anhu moom lañ tudde nga xam ne ñoo mujj imposé ba nga xam ne ci lay ahlu sunnati ci kenn ci ñoom la ñu topp ku mu ci doon moom Abu Hanifa moomu le dafa daan jaay ay yére ay piis la daan jaay limaam ahmadu ibnu hanbal mooy ñeenteelu ulama yooyu nga xam ne ñooy borom yi ngir yi daf daan bind ñu di ko fay waxtu woo xam ne ni dem na ba am ay aajo te mënu koo faj waaye kenn mësu koo jox dara mu nangu daawul nangu mu kenn am minnes ci kawam di ko jox alalam mu di ko jëriñoo daf daan bind kon ñu di ko fay copiste la woon kon nga xam ne jëf ju mu doon rek ci gisub lislaam jëf jooju jëf ju ama am solo la kon ñii def di xeeb yenn ci métier ba tubaab bi sax di ko xeex naan ña pas de ñu def mooy am waaye métier wu mën amul loolu sax ñoom xamuñu ko woon moom xamul loolu doon adama yëpp yam ki gën daal mooy gën a ragal yàlla ki gën a farlu ki gën a moyu gën a wattandiku gën a fépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan muttasiba fayiban suñu borom yàlla na yërëm wala yërëm na jaam boo xam ne mu ngi fàggu lu teey te loolu kat jigéen ak góor ñoo ci yem alquran dafa ne man amila saalihan min zakarin wa unsaahu mumin wala aw unsaahu mumin falam ko yàlla xayatu teg da wax ne li rijaali nasibun mi maktasabu wala nisaay nasibun mi maktasab na umul muminina Zeynab te Jahsh radiallahu anha dafa daan sëbëj maanaam dafa daan tànne maanaam daal der yi ni ñu ko daan wul wulli der moom la daan def bu ñu ko fayee mu di ko sarxe ak di ko dimbalee way néew yi doole mujj gi bi nga xamee ne daf koy def ci këram di ko dundalee ci këram mu nag war a laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam dikk ne ko man day damay liggéey lu ma am du ma ci mën a tee saraxe léegi dama koy def ci néeg bi ci kër gi ndax am naa ci yoon mu ne ko continuer loolu ba a amub yoon am nga ci yoon bu mag bu ëpp yoonu sarax soxna Seydina Abdoulaye bin Mas'ud dafa daan liggéey di ràbb ci néegam ay darbi di ko jaay moom itam noonu la daan liggéeye di ko di ci def ay dépense ak di ci sarxe loolu moo tax nag ni nga xam ne ne suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne neen lépp lu ngeen def ci jëf yooyu la nag muy njariñ ngeen delloo ko muy ci seen bopp muy feneen ndax suñu borom daf noo digal nu tàmbale ci suñ bopp bu nu dee sarxe nanu tàmbale ci suñu bopp maanaam bu aajo woo nan ko njëkk a def jox suñu bopp daan ci am tuyaaba mel ne sarax bu fekkee ne mun suñu bopp aajo woonu ci nu gën a jege bu fekkee ne ñi nu gën a jege aajowuñu nag mu soog a jox ka gën a sori ka gën a sori itam ci saraf daanu ci seet ndax ku ragal yàlla la wala ku ragalul yàlla ndax ne sëñ bi nee na wajtana bu itaaha li kulli man lam yakun zaat ko minal xawfi sanan loolu minal minal xawfi sanan yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na iza maatat ibnu aadam inqataa amaluhu illa min salaasin doomu aadama bu faatoo rek jëfam jëpp daal di dog dara dootu ko fekkati fa mu nekk lu dul sarax suy daw sarax suy daw mooy li ma waxee woon jàkka ji mu tabax nit ñi nekk ci di di ci ji di ko fekk ten bi mu gasoon nit ñi di ci naan tuyaaba ji di ko fekk wala lépp xam-xam boo xam ne daf ko fee bàyyoon daf koo jàngale wala daf ko bindoon bàyyi nit ñi di ko def wala doom yoo xam ne doom ji baax la mu di ko ñaanal te doomu aadama bi gannaaw bu fi jógee xam dana dellu si ci kër gi di fi dellu si di wër fukk weer ak fukki fan di seet ndax fay nañu ay borom ndax toppatoo nañu gannaawam ndax ak njabootam a ngi tumuraanke bu fekkee ne ñeent fukki guddi yooyu weer ak fukki fan mat na te yooyu yëpp gisu ci dara wala gis na nam am nam demee mu dellu nag dootu sañ a dellu si dootu mën a waaye bu fekkente ne doomu mu ngi ci biir bàmmeelam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak yi dee ci mu mel ki laaj ci biir ko rek waaye moom amatul ay jaxe xam kon ci dee moom itam ci fam dëkk na léegi ñaan rek lay lay yaakaar jël bu ko ñaanal rek jël bu ko ñaanal fekk na ñaanal na ko dana ci dëkk dana ci xew am na benn jëmm boo xam ne Cheikh Bamba radiyallahu taala wax na ko ci Hilkul Jawaahir jëmm ji nga xam ne suñu bopp daf ko mayoon ak gis mu gis bàmmeel yoo xam ne ñeneen ñëpp ñu ngi toog ci seen kaw bàmmeel tiir lu mel ne ay lay yoo xam ne ay xéwali leer yu jéggi moo ci nekk ñuy mu gis nag gis ca benn jëmm boo xam ne tiimul dara suñu mu wax ak moom ne ko yow mu ne man de ñii ñëpp seen doom a seen mbokk yi leen jege ñoo leen di ñaanal mooy xéwal gi ñu di leen dikkal suba ak ngoon man nag bàyyi ne ku wér la kon kàttan la jàngalal naa ko itam waaye li tàggal la moom dara jógewul fa moom ñëw fekk si mu ñaanal mu ba loolu mu dal dikk wax ko doom ji yedd ko doom ji itam daal di ko defal di ko ñaanal di ko jàngal ay kaat bi mu delloo daal di ko gis mu nekk xéewal boo xam ne moo raw xéewal yi ñu ne mu daal di koy sant moom mi xam ne moo sabab loolu mu dellu si wax ko doom ji naka noonu jëm ki nga xam ne yoo xam ne ñu ngi seen bàmmeel ñëw di ko ziyaare di ko siyaare mu am benn jigéen ji mu xamoon te gisu ko bi nga xamee ne dikk na mu laaj jigéen ji nga xam ne moom ñëwul sa te moroom yëpp ñëw yow lu tax siyaare doo mu ne man de ba nga faatoo ah sama borom kër càndaay bi ma sàngee dafa doyul moo tax bu sama moroom yi bu ñu solee seen i seen i seen i yére mu jot sëkk man sama yére day gàtt ne ràmm moo tax damaa rus mënumaa ñëw di siyaare mënumaa def dara loolu tax moom itam mu daal di dem wax borom këru ndaw soosu ne ne ko yow de gàcceel la sa safara si ndaxte daal xamal na ma ne ma jigéen ñi nga xam ne ñoom la bokkal ca bàmmeere dañuy wër di ziare seen ñu baax ñi di ci ami tuyaaba te moom mënu leen génne ndax liñ ko sànni dafa gàtt mu ne mu daal di koy saxeel ci ay yére lu bare bare bare ba mu delloo gisaat ndaw sa fekk na ko mu gën mu gën a sañ dañu ci ba xam ne bu ñuy dem mooy jiitu xam ne kon doomu aadama bi war nay jëfal boppam war nay jëfal itam mbokkam bi nga xam ne jóge na kon jëf yooyu nga xam ne dañ koy jëfal ñi fi jóge nekk na lu am maana ndax ab kon na ngeen man ruslu na ngeen am kersa ji ñu di ma sama xeet bi ay jëf yu ñaaw yu ngeen di jëf kon doomu aadama buy jëf war na cee sàmmonte xaq ci nekk ndax moom si boppam xaq ci boppam jëf ju ji muy jëf ñi di ko mbugal yemu ca waaye day gàcceel bu fekkee waajuram ku baax la woon dana ko gàcceel ci biir naw dem yi ndax li nga xamee ne ku dee bañ suul ko si bàmmeel yi noonu la way dee ñu nekk si bàmmeel yëpp di ko o ku nekk di ko laaj diw nu mu dem ana diw lu xew naan ma ki nangam kon yooyu gannaaw mu ngi am nit ki war na rafetal ay jëfam itam boole ci loolu. doo. ñu laal tuuti ci mbiru sëñ bi lu mu ko jubloo ndax tooyal xol yi gën koo beesal yokk leen ak bëgg yokk cofeel ndax cofeel ci taalibe ak sëriñam mooy li gën a am solo sëñ Tuubaa nee na radiallahu anhu sama bëgg gi ma leen bëgg du leen jëriñ dara seen bëgg gi ngeen ma leen di jëriñ kon nag al shawq ak al mooy li ëpp doole mooy buum gi nga xam ne moo taqalee diggante sëriñ bi ak taalibe loolu ba bokk na ci li Abubakar ne Siddiq rawe saxaaba yi gannaaw adam wuquf ma al ba nga xam ne suñu boroom tabaraka wa taala daf ko peeseeg xeet wi mu wat leen ñoom ñëpp ñu ne Abubakar ak Omar ni ñu demee Abubakar yuhibbu Muhammadan annabiya wax naa ko ay yoon wa umaru yuhibbu nabiya muhammadan maanaam aboubacar dafa sopp muhammad mii yonent bi omar sopp yonent bi nga xam ne mooy muhammad xam ngeen ne am na tuuti wuute aboubacar li mu doon kon mooy di aboubacar dafa sopp muhammad muhammad la sopp omar yonent bi la sopp mooy lan muhammad mi aboubacar sopp bu dul woon yonent te somp na ko bu yonente gi dañu woon itam mun la nekk waaye bu dañu woon itam mu sopp ko bu gisoon ci moom leneen du ko jaaxal sopp na ko rek ndax jëmmi Muhammad la sopp moom xam nga ne kon sopp googu moo gën a dëgër ndax amul illa maanaam amul sabab am nu mu mën a mel bëgg na ko def ko bëgg googu bëgg gën a dëgër Omar dafa bëgg yonent bi kon ku yàlla yónni la bëgg bu yàlla yónni woon keneen it mu bëgg kooka moom bu yónniwul woon Muhammad xëy na kon du bëgg Muhammad nga xam ne kon bëgg gële moo gën a dëgër na naka noonu ci bëggeelu taalibe bi ak sëriñ bi itam noonu la demee bëgg goo xam ne gu dul sabab la ndax day tàmbale ci sabab mujj ci lu dul sabab nan lay tàmbale ci sabab mooy murit murit bu ma ko waxee murit mooy ku jëm ci suñu borom tabaraka wa taala saadiqa ngi fi gayru saadiqa ngi fi waaye ba ci biir ay daraja yi la nekk murit mooy kan jëmm ji nga xam ne seet na xam li nga xam ne moom la yàlla digee ëllëg xam li mu tere xam li mu santaane mu gis ne lott na ci bàyyi yim tere yépp def yim digle yépp gis ne suñu borom ku am ku bari sañ-sañ la ku bari kàttan la wóoluwul boppam dem na nag ba nga xam ne bëgg na yàlla ragal na ko wóolu na ko ba xolam lépp lu dul yàlla génn na ci yàlla doo nga nekk ci xolam waaye àggagul fenn foo xam ni wóor na ko ne am na lu ñu tuddee assurance mu ne nag léegi na seeti ku ko tane na seeti bunt boo xam ne ku fa jaaree dana am loolu mu bëgg boo loolu mooy murid sadiq nga xam ne dara daraja jooju mu toll nga xam ne génn na ci xolom lépp lu dul yàlla bëggul lenn lu dul yàlla ragalul lenn lu dul yàlla dara taxu koo jóg lenn lu dul yàlla xalaat na ëllëgam xalaat na digganteem ak yàlla nga xam ne kooku naan war na ak kooku mooy soog a jóg mooy ñi ñu tuddee alfuqaraaw nga xam ne moomatuñu dara ci seen bopp lépp yàllaa ko moom loolu moo waral ñu ne nihayatul faqihi bidayatul faqiri faqih aji dégg ji diine ci faqih tax ñuy wax ba mu demee ba fa mu yem ci yàlla foofu la faqir bi tàmbalee maanaam murid saa def mi foofu la tàmbalee nekk ci kaw kooku mooy saadiq saadiq kon noppeegul ci jaar bakkan jaaranteeg bakkanam noppeegul ci ndax siddiq sax ak àggalegul ci jaaranteeg bakkanam ba dootu jóg song ko dootu ko fexeel dootu ko indi bëgg dara lu dul yàlla dootu neexalal loo xam ne lii du yàlla fi moom moom siddiq ah, sax jeexalegul jihaadu si boobu rawatina saadam waaye nag saadam moom ci boppam bi nga xamee ne jóge na ci loolu martaba bi mu toll xam ne ko waaye boppam doyu ko mu ne nag na seeti ab sëriñ nga xam ne li ma xasaali mooy fi mu waxee ne hal min cheikhin te Cheikh Abdul Wahab Sha'rani doon wax ne bu fekkonte ne kenn mën naa doy lu wëli sëriñ mën a bañ am sëriñ kon ku dem ku demee ne xasaali yi wala ku demee ne mu al muiz euh, mm, Izzuddin ibn Abdus Salaam kon du ñu waaye gis ngeen ne kon sëriñ mënu la ñàkk euh, si boppam nee na ku amul sëriñ. da ngay dem di wàññiku boo demee ba defe ne teg nga ca yoon ba léegi nga àgg doo wóolu nga wàññiku dellu si waat nee na bi mu gisagul Cheikh Alil Xawaas ci loolu la nekkoon ba bi mu ko gisee la soog ne coowu ca yoon wa limaamul Xasaali radiyallaahu bi nga xamee ne gis na Muhammadul Farimsi mi mu mujj jébbalu ci moom bi mu waxtaanee moom ba noppi dafa ne laqad dayyaanaa al umra fil bataala tànk nañu suñu dund ci dara ci neen ak li mu nekkoon ak ni mu meloon ak li mu gind ci nit ak li mu bind ak li mu xam ak li mu jaamu yàlla li mu wéet ak li mu toroxlu naka noonu Izzuddin ibn Abdusalaam moomu itam nga xam ne ne xasaal yi la meloon. kon nag li des ci waxtaan wi ñu déglu ko ci bànn bi toog war a topp ci bànn bi ndax yaakaar naa waxtaan wi demee na noo xam ne du ma mën a ji fokk daal ñu jéem koo si wër ci beneen bànn. ni gis ne kon nag ni ko sëñ bi waxee. Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu fi mu toll woon ci boromam nga dal di leer ne ku àgg foofu ñooñu bii fi jógee ba lekk suuf yaa ngi leen di jooy ak asamaan lu tax suuf yi di leen jooy jaamu yàlla gi ñu daan jaamu yàlla ci kaw suuf yi dafa daan texeel suuf yi di leen takkal ay garaat yoo xam ne pàkk yooyu day tax ñu gën yeneen pàkk yu melul ne ñoom du ñoom loo tax waxtu woo xamee ne nii jóge nañ ci benn pàkk rek suuf soosu dana am naqar woo xam ne naka noonu muy amee naqar jóge ci ba bis boobu wéy nga xam ne dana ko seedeel yowmal xiyaam loolu lay amee naqar waxtu woo xamee ne génn na àdduna bis yooyu yëpp noonu la ñu koy jooyee noonu la ñuy yëkkate noonu la ñuy amee lu leen naqari waaye moom Cheikh Ahmad Bamba nag ci boppam moom wax na ne muy bëccëg yi muy weer yi muy bis yi guddi yi yëpp. ñëw takk ko xarit ngir bu fi jógee itam ñuy bànneexoo xaritoo gi ñu xaritoog moom xam ne yowmal xiyaam dana ndax yowmal xiyaam nee na xiyaam nee na ñu ko waxee sax ci jaawartu bi mu naan wal qadri bi leen fi xiraaya ba satar wu njëkk wi wala ni al abraaru fi uxraaya wal qadri bi leen fi xiraaya bëccëg bëccëg yi ak guddi yi ak weer yi ak pax suuf yi bëgg nañoo ànd ak moom yomal xeer ba nga xam ne beer dem ba nga xam ne moom la ko suñu borom di beer te du yemi mukk ñu bokk ca kon nga xam ne ci aarifoona yi nga xam ne ñoom ci seen bopp yoolu àjjana lañu maanaam nit ki fa bu ñu àjjana defal ko ko muy yool waaye moom moom la ñu fa defal àjjana muy yoolam da ngeen gis ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na am na ci saxaaba yi ñoo xam ne àjjana daf leen a nam namm maanaam kon am na si jëmm yoo xam ne yii yi bànneexu si ñoom bu ñu demee àjjana ni nga xam ne nit yi nit ñi noonu la ñuy bànneexoo si àjjana ñoom bu ñu demee àjjana noonu la àjjana di bànneexoo si ñoom kon am na ñoo xam ne seeni daraja ci àjjana na muy demee daan ko misaal wante wante rawante nañu rawante goo xam ne bii jéggi na dayo mu wër ne kon nit koo xam ne àjjana mooy bànneexu ci yow àjjana moo lay namm àjjana moo lay sopp moo lay bëgg àjjana moo lay yàkkamti marta bu bu mag yàlla bi nga xam ne liggéeyal na boroomam ci kaw suuf ba suñu boroom ba gëm yërëm ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko ba nga xam ne bu sëppee xalimaam ci daaji sàbbaal seen borom muy jaam boo xam ne diis na gan ci kaw suuf si tabaraka wa taala suufa suñu borom si tabaraka wa taala jaam ñoo xam ne bokk naa ñoom jamono te ñu nangul ko bokk nañ ci ñi nga xam ne suñu borom sédd na leen ba gën a rëy ci waa cëri jamono boobu la. loolu ni mu ko waxale bopp wujhu lazi yuhibbu ni yab yab yawma wujuhu suadaa qad yab jëmm xam ne sopp ko rek ndax jaamu yàlla mën ngay jaamu. tàmbali tey di jaamu ba muy junni at la suñu borom nangu na ko mu déet waaye ñu ne la soppal diw nga xam ne nit ku yomba sopp la ndax lii tax ñuy sopp nit lépp ngi ci moom boo ko soppee bu keroogee yamal xeem ba nga xam ne la suñu borom ne wujuhun yawma idin musfiratun raahikatun wujuhun yawma idin alayha xabaratun tarhaquha qatratun ulaikumul kafaratu fajara bu keroogee nga xam ne bis ker xar kanam yi day leer nañ ñi bépp muy ñi nga xam ne ñoom la suñu borom nar ci ñoom mucc ak pexe ñeneen xar kanam yi nga xam ne dañuy ñëkk fënd ba pënd bi muur leen ñuy xar kanam yoo xam ne njàqaree ko muur mel ne guddi ñu ne gis boobu ki sopp kii mooy ki nga xam ne bu keroogee mu ngay bokk ci borom xar kanam yu leer yi muy kon boobu kana ko war a doon muy jëmm ji nga xam ne suñu borom ci boppam tabaraka wa taala xool na ko ba damoo ko ci kanamu gaa yu baax yëpp ni mu waxee ne baabiyallaahul kiraamul xurra wa bi baqaa'i nabiyyi sarra nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne moom la sëñ Tuubaa di ci kaw suuf yëpp mbég la ci moom daf ko bëggal wa bi baqaa'i nabiyyi sarra waaw mu ne ci loo xam ne lii dañ ko toxale ci ñoo xam ne ci moom lañ ko toxale mu ne doon na woo suñu borom di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi ba suñu ne ko bul ne fi yi neel sama aji dëkkaale ji kon dëkkaale ak suñu borom tabaraka wa taala yaakaar naa ne ab jaam mënula am lu ko gën a neex waaye na ngay def ba dëkkaale ak suñu borom am na charte yoo xam ne yii jaam bu ko matalul doo mën a dëkkaale ak suñu borom tabaraka wa taala ndax suñu borom de ku ne xam na ne lu sell sell sell waaye sell rek. ak fu mën a yem mayewul àgg ci martaba boobu kon da ngay boole sell biir ak bitti nga xam ne doo xalaat mukk loo xam ne lii loo rusa génn la wala loo xam ne lii bu ñëwoon saa ngi taxaw ëllëg doo ko xalaat te lu yàgg-yàgg boole nga def yi nga xam ne moom la suñu borom santaane ba nga am ngërëmam nga xam ne gërëm na la yonent bi gërëm la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne noonu la ko waxee ne suñu borom bëgg na ma ba ma gënal ko ñëpp mu bëgg loo ma yonent bi mu ngi ci xekkam mu bëgg loo ma yonent bi ba ma gënal yonent bi ñëpp mu bëgg loo ma saxaaba yi ba ma gënal leen ñëpp mu bëgg loo ma malaayika yi ba ma gënal ñëpp mu bëgg loo ma awliyaullahi taala ba ma gënal leen ñëpp nga xam ne kooku boolee bëgg nga xam ne moom la ko suñu borom bëgg ak bëgg nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg boolee sell gi nga xam ne moom la sell ak farlu gi mu farlu ak coono bi mu am nga xam ne dafa xotti yoon woo xam ne kenn mësu koo xotti jaar ci ba àgg mu waxaale njëg goo xam ne ku ko mas a waxaale dellu gannaaw mu waxaale ko matal ko ba ñaraat ko ba àgg ci boromam ba suñu borom ci boppam defal ko loo xam ne lii mësu koo defal mbindeef te dootu ko defal di kenn ñu dellu ci li nga xam ne waxoon nañ ko sànq ci diggante jëf ak daraja daraja mooy lan mooy jege yàlla ak kawe jëf mooy li nit ki jëf ci ulama yëpp daje nañ ci ne jëf ñi ci raw mooy Aboubacar ak Umar daje nañ ci nag benn mbindeef mënu leen jëf ba jot leen bu ñu peesee seen jëf ñi nga xamee ne ñoom ñaar kenn ku ci nekk peese nañ laaj xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp nga wat leen naka noonu seen jëf itam noonu la watee <laughs> mboolem xeeti jëf yi jaam ñi bi nga xamee ne sëñ Tuuba radiyallahu anhu mi nga xamee ne Muhyiddin Arabi wax na ko ne suñu borom wan na ma maqaama yi awliyaaw yëpp wan ma maqaama yi ba yëpp benn bu ci nekk ma xool ko mu ne gis naa ci awliyaa ku mënul awliyaa yi ñi gën a bari fa seen maqaama yi waaye Abu Suud ba léegi xaw ma xaw ma fan la maqaamam yemee naka noonu sëñ Tuubaa bi nga xam ne wan nañ ko maqaama yi wan ko jëf li nga xam ne moo lokki bëtam ba teekoo nelaw mu di jëfi saxaaba yi jëfi saxaaba yi nga xam ne fi ñu taxaw ànd ak seede la ñu amee ngërëmal yàlla laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati ñu gis ne seen jëf amul kenn ko xalaat jëf seen asaka Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu taala ci saaba yi la bokkoon ni mu xaw a mujj yéex a ñëwee ci lislaam xam ngeen ne bi ñuy xare Uhud ma nga àndoon ci yéefar yi waaye xam ngeen ne moo Amr ibn al-As ñoo àndandoo ñëw tuub si bi ñuy tuub si dama xamatul ci atum juróom-ñeenteel ma la wala déet waaye booba fekk na ñu def mu hijra eh, eh, eh, bi gàddaay nañu Makka ñëw Madina ba xare yeneen xare yu bari xare nañu Badar ba xare Uhud ba xare Tabuk te Seydina Xaalid ibn Walid ñëwagul waaye bi mu ñëwee bi mu tàmbalee nekk nit koo xam ne ku jàmbaare la bëgg yonent bi la ku wér ngëm la benn bis mu waxanteel ci saxaaba yi yonent bi saxaaba yi boo lu fees suuf si boo ko dundalee woon def ko ci yoonu yàlla ci wurus itam doo jot genn wàllaatu kenn ci ñoom nga xam ne kon saxaaba yi sori nañu sori boo xam ne fa ñu toll ci jëf mbindeef xalaatul jege leen naka noonu Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ci bi nga xamee ne ci salaatul fatiha ni muy waxee yool bi ñi nga xam ne Ibnu Maayaaba ak ñeneen ñi demee ne moom biñ ko dee diiŋat ba comme moom dafa mel ne yëkkati nañu ay nit teg ci kaw saxaaba yi le ne saxaaba yi xel xalaatul jege leen ba di yëkkati nit ci kaw ndax man xam naa xamal suñu borom xamal ma ne ma saxaaba yi seenu dox ak suñu dox mu mel ne picc bi ñu tuddee printemps nga xam ne moo gën a gaaw ci picc yi moom melentaan bi dox ci kaw suuf ni printemps bi gën a gaawee melentaan bi noonu la ñu saxaaba yi gën a gaawee dox noonu la ñu ëppee jëf kon bi nga xamee ne sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu jëfi saxaaba yooyu suñu borom may na ko gisu xam na mu mel may ko xolu bëgg ko may ko fitu attan ko waxaale bari na ko jënd ak lu ko ci mën a dikkal bu dee bakkanam jaral na ko bu dee lu mu mën a doon rek na am nañ ko yéegal ci ñooñu le bi nga xamee ne noonu suñu borom tabaraka wa taala xamal na ko ne ko du ko maye fekk jaar na ci mboolem ñi yor bunt yi nga xam ne ñooy bunt yërmande yi jëm ci suñu borom kenn ku ci nekk xamal ko ne ko loolu moom sama xel xalaatu ko mënu ma koo joxe keneen mënu koo joxe suñu borom xamal ko ne ko wéy na ba noppi julli gu bari a la koo may koor gu bari mënatu la koo may joxe bu bari mënatu la koo bu bari mënatu la koo may genn ba mu génn ci xelam mu xamal ko ne ko nag dana ko jaay mu ne ndax xam naa sañ sañ naa xam njëg gi mu xamal ko ne ko mboolem borom jamono yi ku ci nekk fi jaar luqi na sa bët waaye boo ko laajee buñ la waxee njëgam dina dem ndax buñ la ko waxee doo da nga xam ne sa bakkan bu ko àttan dañ lay duñ la teg mukk nattu booleeg ay noonam samaan yi xijajin fi baxari bokkul ak bi mu jógee ci géej yi mu yi mu jaar jaar yi mu jaaraat bokkul ak yeneen yi mu jaayante yëpp laj fanweer ak ñett yooyu kax yooyu yëpp bokkul ak yooyu la mu boole kon la nga xam ne suuratul awaan ji wax ne li toll ne suuratul baqara ci ay aaya moom la daj ci ñaari guddi ñi am ci ndakaaru rek ci ay métit nga xam ne métit yi nga xam ne dajale ne ko te fu mu fi toll suñu borom di ko boole ko di ko jajji di ko tiital di ko naqaral di ko xiit xiital loolu lépp ngir bëgg njëg gi jar ba jar ba ba ba àgg ci njar aussi nga xam ne xel dem na yar bakkanam ba nga xam ne bakkanam moom wëlbatiku na nekk di taalibeem ni mu ni ñu ko Cheikh Ahmad Lamine Diop Dagana nekkalee ci Irwaa Nadim béréb boo xam ne dafa daan toog ba yàgg fa yàgg ñu mu ko xaw a sàppi nii rek tuuti ci xolam suñu borom nattu ko ca. ba xëpp ko lu kenn xamul ci ay mellantaan soxal yoo xam ne dañ koo samanoo di ko matt da nga xam ne sañu cee wokk benn sañu cee dindi benn mu daal di ma ne ma daal di xam ne sama bakkan ma jommal ma daal di tuub dellu siwaat def xasida ga daal di nag fas yéenee dalal sama bakkan ci ay métit ak i tiis jéem a muñ lépp loo xam ne lii suñu borom teg na ma ko gis ngeen ne suñu borom jàjji na ko ay jàjji yu bari ndax suñu borom xejjam yëpp moo leen gan ku ci nekk bu la yaatalee ba yaatal la ba nga dem dana la am fu mu la yemale ba nga xam ne jàjj gi mu lay jàjj day fekk na daf lay gën a xam di la gën a daa di la gën a encouragé rek ngir nga gën a euh, sa sa soq sa euh, moom boobu mu amoon ñu yéegal ko ci ulul azmi suñu borom benn ko ay garaat dolli ko ay garaat ba mu jege suñu borom ba dégg waxi suñu borom mu daal di xemmem ci nag ci gis suñu borom daal ne suñu borom ndax dooma won ma gis la suñu borom jàjji na ko foofu mooy ba mu feeñoo dañu wa te mu xam nga xam ne itam yonent yàlla Nuux alayhi salaatu wasalaam bu mu naan ak liñ ko jiitu lépp gis nañ ko leetul miraaj ndax fi mu wuuteeg Moussa alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne Moussa dafa ñaan suñu borom ni ko ma gis la yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom ci ay tegginam yu bari dañ na ko xoolal mu kersaw ba sëgg nga xam ni kon kii nga xam ne dafa laaj na na gis ak nga xam ne dañ ko ne gisat ba laaj ko àgg na maqaam àgg na ci ak bëggee gi nga bëgg nee nañ ko neenañ ko ji xoolal mu sëgg ngir kersaw ngir fonk bu mu fonk suñu borom ba fiire ko ba bëggul bët dal ci bët dal diggante ma comme suñu borom kon cër bi mooy ci suñu borom te loolu mënu la nekk maanaam bëtu xol la moo moo ma tax di wax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jeex na ci suñu borom jeex boo xam ne bëggul benn diggante nekk suñu diggante kon maanaam benn cër boo xam ne moom lañ ne man ne moo gis mënul war la am diggante moom moom loolu moo tax sëñ Tuubaa ne al anbiya wa jannul mursalin taallamu minhu adab al ibadat bi nga xam ne kon teggin yooyu nga xam ne jàngal na ko yonente yi sax dellu si ne jàngal na ko sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu nga xam ne kon Seex Ahmadu Bamba radiyallahu taala a li nga xam ne jox na ko loolu nga xam ne daf koo jënd nga xam ne mayuñu ko ko mayuñu si ndax suñu borom yéene gi ko yéene moo tax mu jox ko kattan ak fit ak dogu ak xam-xam ak muñ bu tax mu dem ba jaar fa jaar ba jot loolu te kenn mënu faa jaar kon suñu borom yéene na ko ko waaye nag ko koo jaay te njëg gi ko ko jaay itam wan na gaañu baax ñëpp ne leen lii kat. yéenuma ko rek jox ko ko keneen ci yéen ku ko mënoon def ko it ma jox ko ko loolu moo tax mu daal di ne boobu nag suñu borom daal di ne puukaree woo man man jaamam bu tuuti bi puukaree woo na ma ci kanamu sang yu tedd yooyu le loolu muy itam nee na moo tax mu ne suñu borom jox na ko loo xam ne mësu koo jox mbindeef te dootu ko jox ci mbindeef ndax bu fekkee wu leen jamonoy saxaaba ya xare-xare yi ñu def dundale dundale yi def ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu le amuloo ko kon. bu ñu seetee sa jëf ak seeni jëf ak noo mën a toll day mel ne fanweeri junniy magasin ak benn pepp sëñ Tuubaa nag xamee ne ci suñu borom yéegal na ko si ñooy jox ko jëf jooju ba mu mel ne nee na mel naa ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne ñaari way dëkkaaleem ñooñu muy Abubakar ak Umar noonee ñu mel mel naa ko noonu ñu ko jegee ci ci saa yi sax jege naa ko ci bàtt bi tabarak radiyallahu anhu noonu nga xam ne noonu la àgg ci boroomam suñu boroom defal ko jagle goo xam ne xottil ko yoon woo xam ne kenn mësu cee jaar te kenn duutu ci jaar mukk ndax suñu boroom mësula nangu muy kenn am ci moom maanaam lu mu ko mën ne maa la defal nangam loolu moo tax ñu fàtte la woon ko mbooleem wird wuñ ko mas a jox wala ñaan buñ ko mas a jox ci géej gi ba suñu boroom joxal ko boppam mu jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne maa la defal lii wala maa la bu dul woon man doo maa maa la maa la amal lii loolu tax mu am itam laa biir boo xam ne bëgg ni mu àgge mu xam ne ñi topp ci moom mënuñu koo àgge waaye mën na leen a yar ba nga xam ne daañu wuuteeg ñeneen ñoo xam ne ñii ñeneen na leen yar loolu moo taxoon mu samp daara yi mu sampee daara yi tarbiya ak tarqiya ak taalim la boole woon ñu ko Cheikh Moustapha loo bi tahzib ak tarqiya waxtaane woon na sharti bi jàngale bi nga xam ne it mooy tarbiya waxoon na sharti nag mooy sëriñ bi lay yéegal ci yàlla faral wax ne aarif billahi dafa mel ne docteur taalibe yi mel ne ay malade ni nga xamee ne fukki malade buñ bokkee benn jàngoro bu leen docteur bi boolee mel na faj xëy na bi ca ñàkk kenn ku wér waaye ñenn ñi du wàññi sax seen tawat ñii dana yokk seen tawat ñii mën na leen a rey ñii mën na leen indil yeneen jàngoro ñi nga xam ne médecin bi bu leen passé visite noonu lay xam kenn ku nekk jàngoro ja nga amee arif billahi bi bu la nee jàkk rek nee ñu am na ñett téeméer a fukk ak ñett ci ay siddit yoo xam ne dafa nekk ci biir yaramu doomu aadama yi siddit bu ci nekk day sabbaar siddit bu ci nekk ak couleur ba mu amee melawum amee siddit boo ci xam ne melawu wert nga amee sidditu texee di la ci sidditu gu rëy la si ñu wertal ko bëgg féete ko ak maasam daal bu mu toll lool bëgg-bëggam ba nga xam ne siddi yi nga xam ne ñooy waral sëddi ci texe bi yépp ngi ci biir aarif billaay bi nga xam ne àgg na bu leen nee jàkk rek dana xam ñaata sidit ak ban sidit ak ci ne ci ne buy waral texe yi dana daal di xam garab du faj bu fekkee ne dafa xam ne siditu rëy la mu wan laa yàlla a loo ji la bu fekkee siditu tayel mu liggéey la xam ne siditu foqale la mu dina woorloo bu fekkee ne sidit siditu xalaat yu bari la mu jox la tur yàlla ngay sikkar wala mu dugal la ci xasida yi di la jàngloo ba nga xam ne rek nii nii jàngooree xol yi toll noonu la sidit yi toll noonu la nga xam ne sëriñ bi ba la nee jàkk rek daan na gisandoo sidit yépp sidit bu ci nekk dana sabbaa ci xeetu sabbaa yi muy sabbaa dana ci xam lana ci yokk lana ca manqué seet bu tarqiya day am loolu ba noppi te waxtu woo xam ne nii ja toog ndaam moom waxtu woo ko gisee sa xel dem ci yàlla ndax ni nga xam ne noonu la sëñ mu Ka waxe muy melal sëñ Touba naan woyof bari toy yi diis bari gën fig wet lewet bari doom saf sàpp ak boroomam woyof bari toy yi diis bari saf saf sàpp ak boroomam xëy xunn boroomam nga xam ne waxtu woo ko gisee rek sa dem ci yàlla loolu mooy melawu njëkk wi waxtu woo toogeeg moom da ngay ko sa daraja day yëkkati ko ay waxam daf lay gën a dëdduloo adduna di la gën a bëggloo yàlla loolu bokk na ci ñetti sartam ñooñu ñi àgg foofu ah, seenu yi sax pëndub Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu waaye ñi nga xam ne yaroon na leen mooy ñi sëñ Moustapha tudde béeg kenn ku ci nekk foo fekk muy gën a yaru ca mbooloo ma moo fay ëpp xam-xam moo fay gën a woyof moo fay gën a wàcce boppam moo fay gën a xam yàlla moo fay gën a xam yonent bi moo fay gën a bëgg sëñ Tuuba moo fay gën a xam ay biram dax ko waxtaane gën faa mën a yeete te loolu lépp day gis ne moom ci boppam du dara foofu lay teg boppam day xam mboolem yëpp jikko yi nga xam ne mooy war doom aadama mboolem pas-pas yi nga xam ne mooy war doom aadama yëpp daf leen di xam suñu boroom def ci yar boobu leen sëñ bi yar ñu soreet loolu la lool nga xam ne sëñ Touba li mu bëggoon mooy yar réew mépp Sénégal ba ñëpp mel noonu ndax daara ji mu samp yar leen ba ñu mel noonu dafa leen di teqalee kenn ku ci nekk mu jox la daara nga xam ne yow mi yow muy mu jox daara mel nga noonu mën ngaa àggale nit ña foofa nga àggale daara jañ la jox foofa ñooñu itam ñu joxaat li nii ne daara bu ko defee bu yàggee réew mi dana daj réew mépp kon dal di nekk dañuy weesu texe wala ñu weesu nit yi àjjana dañuy nekk nit yàlla dëgg dëgg dëgg naka noonu kon na leen daan yaree ci xiifal leen maral leen rafleel leen xiif ak mar ak rafle Cheikh Abou Isil Bustani nee na biñ ko ne lu la àggale ci yàlla dafa ne